at yu mujj yi bari na at yu mujj yi bari na jàmbat lool yu ñuy jàmbat njàmbat yi rawatina loo xam ne day jëm ci kilifay politique yi ñor réew mi ci wàllu politique jàpp ne xay na dañ leen a taxawut wala jàpp ne sax dañ leen di gàllankoor wala dañ leen di a yàqal wala yooyu yëpp ay jàmbat yu bari damay faral di wax ne jàmbat yaakaar naa mënoon nañoo def leneen lu bokkut ak jàmbat waaye ki nga xam ne yéen seq réew mi ndax kooku ngay wax te am na yoo xam ne neexut a wax itam nag maanaam koo xam ne ab jullit la na yow man nga ko gën a xam lislaam nga ko gën a xam lislaam gën a xam googe mën naa am sax tax nga gën ko koo bëgg waaye nag loolu lépp du tax nag nga mën a jàpp ne moom day xeex lislaam nag dana jafe dana jafe ab jullit nga naan day xeex lislaam dana jafe mën naa def loo xam ne ñàkk xam a tax yow mi xam xamal ko yow mi xam xamal ko yow mi xam xamal ko moom am na responsabilité sàmm njaboot gi ndax moom responsabilité am la itam ki ñu jiital ci wàllu politique responsabilité am la mu sàmm njaboot gi njaboot gi nag xale yi ñoo ci ëpp solo ndax ñoo ci gën a néew doole te ëllëg ci ñoom la mbir mi dellu kon kuy sàmm muy xale nag te ci sa xel yow moo xam dëgg la wala du dëgg waaye yow am na loo jàpp ne doyadal xale la walla néewal ko doole wala gàllankoor ak màggam la wala yooyu yëpp yow boo gisee lu mel noonu da nga ko da ci taxaw sa warugar la léegi nag ka ko seqal tam xam ci xamut moo la ko war a xamal mooy sëriñ daara bi wala ñiy yor njàngalem alxuraan ñoom ñoo war a leeralal ñi ci des mbir mi lan la bañ xam lu ci ne lu ko ca indi te ñu baña jàpp ne lépp la ñu war a téye ñoom it ñu bañ a jàpp ne lépp a baax maanaam ñu bañ a jàpp ne li ñuy def lépp a baax ñun ñi yor njàngaleem alxuraan bu ñu jàpp ne suñ doxalin yépp a rafet suñ doxalin yépp a baax ku wax dara ci ñun rek da ngay xeex alxuraan wala ku wax dara ci ñun rek da ngay da ngay noonu alxuraan wala noonu lislaam loolu tam xëy na aar sa bopp la <laughs> waaye dëgg-dëgg àndut ak ak ak euh, ak maandu àndut ak maandu ay nit lañ. ay nit lañ nit ku ne nag ñi nga seqal ñi nga seqal ñi nga seqal ñin seqal mooy ñin seqal njaboot gi bu ñu amee xalaat ci li ngay def war nga xoolaat li ngay def ne waaw ñii li ñu wax ndax du dëgg ndax li ñuy wax nag ndax du dëgg ndax amu ci lu ñu war a gën a mën a rafetal jàpp naan loolu warugar la ci ñu yor njàngale ma alxuraanul karim li ñu leen di wax ñu bañ a jàpp lépp rek ne ñu ciy wax leneen dañuy xeex lislaam wala dañoo noonoo alquran waaye ñu jàppee leen ñun seqal njaboot gi ñu am sañ-sañu wax seen xalaat ci njaboot gi xalaat buñ ca wax ñun ñin jàpp ne ñoo ko waral ñu seet ndax loola noonu la wala du noonu lu dul noonu bu dee noonu ñu nangu ne noonu la jéem koo rafetal jéem koo rafetal ndax ni ma ko waxee am na ci lool du luñ sàkku war koo sàmm waaye jamono ko indi noonu rek lu jamono andi noonu nag buñ demee ba. jamono indi lu ko gën a rafet mën ñoo jël li gën a rafet loo xam ne jumtukaay la woon jamono sàngam fa la xam-xam tolloon fa la mën-mën tolloon fa la am-am tolloon bu ñu demee ba yooyu soppiku itam war nañ caa mën a seet nuñ koy gën a mën a rafetale ndax nekk seq ak ay nit ba noppi itam du ngeen déggoo mukk it amul solo amul solo bu dee yow lu ñu wax rek nga ne dañ lay xeex moo tax boo déggoo dana jafe. waaye nag li ñu lay wax day ko seetlu te lay tax nga man ko nag mooy nga njëkk a nangu ne sa lépp matul sa lépp matut ndax nit nga ne ñëpp nag nit nga ne ñëpp mooy sa lépp matul mooy li ngay def kon war nga koy nangoo di xoolaat loo ci gis ne rëq-rëq la nga koy jéem a rafetalaatal lu jamono andi itam ci ay xam-xam wala ay man-man nga nga jëfandikoo ko ci sa liggéey ndax yaakaar naa ne alxuraan moo gën a yey li yonente bi waxoon bu yàgg ne alxikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fa huwa awla biha wala axaqu biha dafa mel ne lu baax lu baax lu mën di doon rek dafa mel ne lu réer ab jullit la mu koy wër fu mu ko fekk rek moo ko moom mooy kon lu baax xel mu rafet defin wu rafet xam-xam bu rafet lu baax lu ne rek foo ko fekk rek jëlal jëfandikoo waaye bul ne jógewut ci man ci keneen la jóge na doon lu rafet lu lay amal njariñ ci sa liggéey yow lii la taxoon a jóg du soppiku te mooy mokkaloo alxuraanu karim waaye nag am na lu jamono indi loolu boo ko jëfandikoo mën na la ko gën a yombalal mën naa tax mokkal alxuraan ko gën a yomb gën a rafet yiñ ciy jàmbat yu ci bari man naa dañ te na ci war naa dañ tam nag am na ci war naa dañ am na ci war naa dañ ndax boo ko seetloo dëgg-dëgg lu mel ne ci yar yin yar jumtukaay yar yi am ci daara yi Euh, daara yi gaaw nañ ci dóor gaaw nañ ci dóor gaaw nañ ci jéng ñi koy def gaaw nañ ci dóor gaaw nañ ci jéng waaye ndax yooyu rek moo fi nekk ndax yooyu rek moo fi nekk donga bi li waral loolu man naa am mooy na it xam nga jàngale alxuraan moom duñ ci tàggat kenn nit ki dee jàngale alxuraan jàng alxuraan mokkal ko ba noppi rek daal di ubbi daaraam di jàngale te duñ ci tàggat kenn te moo ne ñiy jàngale yeneen fi jamono toll moom dañ leen ciy tàggat da ngay am sa xam-xam ba noppi door a dem nag ñu tàggat la ci nooy tuxale xam-xam boobu yóbbu ko ci keneen kon mu jàngale woyofut ñàkk a tàggat googu dina jur yu bari dana tax ba lu ne na mu gën a gaawe rek ngay ngay ngay jëfandikoo na mu gën a yombee ci yow rek ndax tàggatuñ la ci ay yoon yoo war a jaar nànk nànk ba moo tax xale bi li nga bëgg ci moom bu ko deful rek bu ko deful rek yow dóor nga daal di xam ndax lépp ci moom nga koy delloo doo doo doo ci jé doo jéem a delloo ci sa bopp dara yow doo xalaat ne waa ndax ndax ndax xale bi doxalinam wi ndax am naa ci cër man ndax am na ci loo xam ne ci man la wala ci mbir ji ko wér la doo ci xalaat yooyu yëpp xale bi kese ngay xalaat bu deful rek moo bëggut a def deful rek moo bëggut a def te bëggut a def yow yar bi mooy dóor rek boo àggee fenn fi nga jéng nga jéng jéng dóor jéng dóor jéng dóor yooyu mën naa am ñàkk a tàgg ñàkk tàggat gi bokk na ci li tax ñu yombal yu mel noonu jamono àgg na foofu jumtukaay yooyu am na mën naa am ca ginnaaw jumtukaay yooyu amutoon xam-xam yooyu amutoon xam yi nii yi xamle nit ci boppam yi xam xamle xale xam xamle xalaatiinam xamle jamono ju nekk lam cay man ak lam cay nangu xam-xam yooyu mën naa am tasaaroowutoon ca ginnaaw waaye ginnaaw xam-xam yooyu am na ñi ngi koy jëfandikoo ci yeneen anami njàngale mu cay am njariñ ñu jàngale alxuraan karim itam war ñoo mën a jëfandikoo xam-xam yooyu bu ñu ko jëfandikoo daan gën a dimbale ñu gën a mën a rafetal jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ngir mën a sotta seenum njàng loolu misaal la ci loolu misaal la ci luy wane ne liñ fi fekkoon ñu koy def am na ci lu mën a soppi am na lu ñu jamono may loo xam ne bu ñu ko jëfandikoo dana tax ñu gën a mën a rafetal suñu njàngaleem alxuraanul karim bokk na ci gis nga suñ mag bi li mu waxoon te ñu bari duñ ko sàmp sàmm duñ sàmmanteeg moom te mooy ki toll ci daal nañ nattu am xelam bu nangoo mokkal alquran ñu mokkaloo ko ko bu ko nanguwut nag kon mooy xam na ne mokkal alquran ñëpp mënuñ ko ñëpp mënuñ ko waaye da ngay gis koo xam ne moom ginnaaw moom benn ñoom daal seen kër moom dañoo war a mokkal alquran seen seen kër kon ku ci bokk moom da nga mokkal alquran moom lu kii gi dañ lay danañ la gamoom da daañ la gaab bu ñu lay dóor bu ñu jéng lu ñu mën def dañ daal da nga mokkal moom wala koo xam ne moom daa mokkalutoon alquran xëy na réccu ko bëgg bu amee doom mu mokkal moom itam mu jaral ko lu ne dana mokkal rek te du xalaat dëgg-dëgg ndax kii ko mën a mokkal la wala kóorta mën mënta mokkal te loolu sëriñ daara bi moo ci war a jiitu ci xam ko war a jiitu ci xale bi bu demee moom ab diir rek dana xam ba xam kii ku nangoo mokkal alxuraan la wala ko nanguwut la yooyu yëpp nag day wane rek ne doxale ni ñuy doxale war nañ koy xoolaat war nañ ciy xalaat war nañuy jëfandikoo itam li jamono indi ci ay xam-xam ak i man-man ak i am-am loolu day tax li ñu tax a jóg ñu gën koo mën a sottal ci anam gu rafet waaye du yàq dara ci li ñu tax a jóg te mooy mokkal alxuraanu karim ji ci boppam. wax ji daal lu bari bari li ma ci gënoon a ñor mooy loolu mooy ki ki ci nekk moom ki ci nekk ki jàngale alxuraanu karim kii taxawu njàngalem alxuraanu karim moom ci boppam na nangoo xool doxalinu boppam. na yëg na it moo war leeralal ñi ci des ñeneen ñi ko seq ñëpp moo leen war a leeralal li mu nekk lan la moo leen war a proposer ay yoon itam lu mel ne état doo taxaw rek naan jàppalewut daar yi jàppalewut daara jàppalewut daara wax nu leen di jàppale xamu ko xamu ko xamut nu mu leen di jàppale état lu muy jàppale day am aw yoon wu ñu rëdd woo xam ne ku sàmmoonteeg yoon yooyu ñu jàppale la waaye bu fekkee loolu amut ci daara nu muy jàppale waaye sëriñ daara yi mën nañoo proposer yoon woowu mën nañoo tëral aw yoon woo xam ne ay sart yoo xam ne dañ naan jàpp nañ ne daara ju tënk ci sart yu mel nii kët état war na koo jàppale waxtaan ak ñoom bu ñu ko nangoo rek di ko def ndax jàpp ma ne euh, état bi ñu ci nekk mooy ñun ñii rek mooy ñun ñii tey da ngay doon dara ëllëg nga nekk ministre wala ëllëg nga nekk leen kon ci nit ñi nga doon fu jógewuñ feneen jógewuñ ci jeneen àddina wala ci beneen kii waaye ci suñ biir rek la waaye nag daam lu leen tënk aw doxalin wu leen tënk doxalin woowu nag daa laaj lu nekk am yoon wum tege yoon woo xam ne mooy tax ñu man koo natt ndax yëfi yëfi yëfi yëfi yëfi xeet wi lañ yor liñ yor ñépp a ko moom ñépp liñ moom nag loo ciy dugal fenn war naa am ay firnde war naa am ay firnde firnde yooyu nag mooy fekk tëral nañu aw yoon woo xam ne dañ naan ku matal sart yii kat yeyoo nga lii bu fekkee loolu amagut ci wàllu njàngaleem alxuraan ñi ko yor ñoo ko war a proposé ñoo war a seetal seen bopp ay sart yoo xam ne jàpp nañ ne jaadu na ku yor daara mu sàmmoon sàmmonteeg moom buñ ci dëppoo ñoom propose ko état bi dina ko war a nangu te bu ko nangoo dana leen war a mën a taxaw ñor yor collectivité locale yi noonu bu dee sëriñ si moom waxi noppi ndax sëriñ si ñoom ñoo moom daara yi wax dëgg yàlla ndax ab yar dëgg-dëgg mooy liggéeyu sëriñ kon buñ gënee organiser tuuti rek danañ gën a mën a taxawu njàngaleem alxuraanu karim te taxaw gi rek mooy mu bañ a doon yëfi kenn kenn waaye mu doon yëfi mbooloo ndax bu mbooloo mi jàppandoo dana jàppandi dana woyof ñëpp mën cee jot te jote ji itam ci qualité loolu daal jàpp naa ne mën nañ ko ubbee waxtaan wi ndax yu mel ni yaakaar naa li ciy ëpp solo mooy ñi fi teew liñ ciy bokke kenn ku nekk na nga cey bokke ku kuy laaj kuy leeral kuy yokk kuy jubbanti yooyu jàpp naa ne bokk na ci lépp solo ci waxtaan yu mel nii maa ngi jéggulu xëy na nosu gi des na wa salaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu. ngi lay sant bu baax ci turu kilifa yi ak mbooloo mi taxawee jotaay bi euh, ni ñu ko bëggee woon ci bi alhamdulilah amee nañ ko niñ amee nañ ci loo xam ne kawe na suñu jot kon ñoo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yokk sa sa waxoon yokk sa xam-xam. li nga yéene liggéeyal ci lislaam bi yéene koo liggéeyal ci yoon wi suñu boroom defal na tawfeex ba nga mën koo def bu baax a baax euh, ginnaaw loolu nag waxtaan wi am ku mu am solo tax na euh, am na ñenn ci mbokk yi ñoo xam ne ñu ngi doon diglu waxtaan wi euh, bëgg am ay tuuti ay taxliix yu gàtt rek yoo xam ne dañ ko ci def ñu njëkkee sëriñ Xaadim Mbakke moom ak seetlu gum def ci wax ju am solo ji nga xam ne sëñ bi doon na ko def ci alxuraan ci njàngaleeb alxuraan ak jafe-jafe yi nga xam ne am na kon du ñu guddal dañuy jox sëriñ Xaadim Mbàkke rek mu lu mu ci sànni tuuti waaw jàngal jànkonte ko itam yor daara itam dund jafe-jafe yi ak xalaat yi muy wax ni yépp ci foofu rek laa ciy waxe kon nag lii mu wax yépp am na ci loo xam ne ci ni ma ko déggee bu baax am na ci loo xam ne du loo xam ne sax lu ñuy waxtaanee nii rek la ci jataay mu jàll lu ñu war a toog setantal ko jàngat ko ña nga xam ne ñoo ko seq ñi ci am responsabilité ñëpp kenn ko ne jël ci sa responsabilité ba mat sëkk lay doon waaye du doon sax loo xam ne dañ koy wax nii rek ci mbooloo mi ñu jàpp ko tey am na yoo xam ne ay gëstu la laaj ak toog ñi ko seq ñu waxtaan ci bu baax ndax njàngum alquran ni ko sëñ bi waxee ci njaal bi njàlbeenam gannaaw fardu mokkal ko fardu kifaaya la fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñenn ñi féetewoo mu wàcc ñi ci des waaye boo ko ñëpp bàyyee ñëpp ñooy maase am bàkkaar kon ñëpp lu war a soxla ñëpp lu war a soxla donte yow nekkoo ci daara ji di jàng sa doom nekkul ci daara ji di jàng itam loolee ñuy def yow am nga ci wàll ndax bu ñu ko deful woon am na luy dal ci sa kaw kon war ngaa fexe ba loolu di am di wéy di am ci anam bu wér wér kon contrôle boobu mu wax ne war na état mi nga xam ne moo fi nekkal nit ñi nit ñi tamit. loolu war nañ koy bàyyi xel bu baax xam ne mokkal alquran ak nekk ci daara ji di ko jàng mbir la moo xam ne am na lu leen ci nekkal bu doxul am na luy ñëw ci seen kaw am na xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla bëgg a indi mbugal waaye bu xoolee gone yi nekk ci daara yi di jàng mu bàyyi kon gone yi nekk ci daara ji di jàng mbir la mu war a soxal jullit yépp ci kaw loolu itam àddina day dox ni ko sëñ bi waxee ci biir waxtaanam bu ñu demee ba tey état di am lu muy seet ci daara ji wala muy am lu muy wax ak suñ daara yi kon jamono soppeeku na ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ci liggéey tamit waroon na nañoo bàyyi xel bu baax a baax fi jamono toll ndax daf mbir day dem ba àgg foo xam ne jàngalekat yi nga xam ne ñoo toog fii ci barab yépp ak lu ñu jàppee jàppe seen bopp ñoo xam ne euh, amuñu tur ci mbir mi teewul yoroon nga ñoo xam ne tey ñi ngi yori soxna tey ñi ñi ngi yor ay responsabilité tukki wala ñu yor ay liggéey kon xam nga ne li nga doon def doonatul maanaam am na beneen taxawaay boo xam ne am na ko ci société bi maanaam am na mandargaam yoo xam ne mi ngi feeñ ci biir dundinu nit ñi kon loolee nga doon def bu fekkente ne la mu jur ñoo ñooñu ci génnee am nañu résultat yu baax doon ñoo xam ne ay tànneef lañ doon ñoo xam ne ci ñi taxawu askan wi lañ bokk ñoo xam ne ñi tax dund gi jàpp ni ci anam yi ñu koy dunde ci lañ bokk kon xam nga la nga doon def baax na bu fekkente ne ña ña nga génn itam safaan ba am na kon tamit xam nga ne am nga responsabilité ci li nga xam ne moo xew ci jamono kon loolu gis naa ne eh, lu mat a bàyyi xel la ci ñun ñi nga xam ne ñoo ci yëngutu wàll gi nga xam ne nag moom la ci nit ñi am ni ko sëñ bi leerale bokkul ak wàll gi nga xam ne moom la ci ñi ko yore am nit ñi moom wàll wi ñu ci am mel na ne bu dee ci wàllu fonk gi ci xol bi ak cofeel gi moom ñëpp am nañ ko ndax fépp fu ñu waxee ne ñu ngi tuutal alquran wala ñu ngi sonal ab seen daara ñëpp lay naqari kon nit ñi moom ci seen xol fonk nañ alquran fonk nañ njàngum alquran ak ñi ci nekk bu baax a baax te loolu ba ci ñi nga xam ne sax jànguñu alquran ñi nga xam ne ñoom leneen la ñuy jàng lu dul alquran sax ñoom dañuy taxawu alquran. ak di di di di mettitlu lépp loo xam ne ñu ngi koy teg ñiy yëngu ci alxuraan kon jullit ñi moom ci wàllu yéene ji ak ci xol bi ñëpp maasi nañ ci fonk alxuraan ak bëgg mu dox ci anam yi nga xam ne moom la war a doxe léegi li des kay mooy anam yi nga xam ne moom lañ koy jàppale ñoom mbooloo mi ci boppam loola nag ni ma ko waxee léegi yu yu am solo la waaye tamit yu xóot la yu yu jan la bokk na ci kenn ku ci ne daara ji nga xam ne moom nga dendal wala nit moom ngir nga jeex dañ doomaa dem booy dund ci ab société faw société bi day jeexital ci yow yow ngay jeexital ci société bi li ngay jeexital lu tuuti lay doon ab suñ daara boo dëkkeek moom di ko encourager di ko di ko wax ne ko lii nga nekk góorgóorlu ci sax ci sax loolu fi ne mën naa doon loo xam ne mën na koo jeexital ci moom ëllëg mbokk moo xam ne jamono yi ma nekkee Touba di jàng dama koy tudd sax bu baax mbokk la ci man sëñ Abdou Samad moom sëñ Soyibu dafa ma daan wax ne ma yow da nuru ab jàngalekat na nga ci góorgóorlu na nga na nga na nga njàngale mi daal fexe doon ab jàngalekat ndax yow da nga koo nuru sax te loolu li muy tudd tudd dara la am am na njariñ nit ki boo nekkee ak koo xam ne day yëngu ci jàngale. la ngay wax ci baat bu koy soññ jëmee ko kanam loolu ci jàppale alxuraan ak njàng bi ci la ko kon nag mbooloo mi kenn ku ne am na loo xam ne mën nga ko ci day itam ci xam-xam ci xam-xam li ñuy wax xam-xamu ijtimaa maanaam xam-xam ni nit ñi di dundee dañoo wax ne bokk na ci li jeexital li soppi doxalinu nit ñi luga bi maanaam langage bi ñuy jëfandikoo fi mu ne am na ay baat yu ñuy wax nii ci biir di ko kafe wala ñu koy reetaanee te fekk baat yooyu am na ay jeexit yu rëy rëy rëy yoo xam ne mi ngi koy jur ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu boobu yooyu yëpp tamit te yonent bi sallallahu na Mu'aaz ibnu Jabal ne ko mu bu ko ndax li ñuy wax suñu làmmiñ danañ ñu ko jàppee mu ne ko sawara ña fa nekk la leen fa daaneel du dara luñ dul du dara lu lañ doon wax seen làmmiñ te amaluñ ko solo kon nag askan wii ñëpp. nañu xam loolu kenn ku ne li des ci détails yi yaa koy mën a détail sa bopp la ca des mooy jàngalekat bi ci boppam jàngalekat bi ni ko sëñ bi waxee moom moo ëpp responsabilité ndax ñëpp ay jullit lañu yow yaa tànn dem ne maa leen di féetal fii ci jàngale leen seen doom yi kon loolu nga tànn war nga koo respecté bu baax a baax nekk ci bu wér wala boo ko mënul nga bàyyi boog ñu xam ne mënul wante nekk ci te nekkee woo ci anam yoo xamee nii mooy anam ya gën a mat comme ni ko suñ bi waxee nga xam ne daa war a am qualité ba noppi am quantité loolu mën naa ne eh, ak tooñ sax mën na cee juddoo donte nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci alpuraan ñëpp des leen a war di kañ waxtu wu nekk ak di leen bàkk ndax wax dëgg ñi ci nangoo nekk yombut koo gis mu nekk di ci kër këri rek leneen a ngi ci wetam loo xam moo ko ëppal njëriñ fuuf te bu ci nekkoon ci la njëriñu saayiram di ëpp loolu moom yépp xam na ko koo gis mu di ci yëngu rek mën nga waat ne bëgg daraje wala bëggub dërëm bàyyiwu ko ci ndax lu ci ne mën na ko ci ci ci leneen ko jege loo moo gën a jàpp moo gën a jàpp ne wante nag boo ci xasee nekk ba noppi gis nga naafila dañ ne naafila bu la neexee def bu la neexee bàyyi waaye boo xasee dugg ci naafila gi boo koy yàq di ko di ko defaat day soppi ko farat boo xasee dugg ci naafila gi boo ko yàqee faaw nga fay ko mënta ñàkk kon nag ki ci xas dugg ba noppi nag góorgóorlu nekk ci ci anam yu mat sëkk anam yu mat sëkk yooyu nag du jàggante ne loo xam ne da ko yéene ci xolam rek ndax ni ma ko waxee xol bi yéene ji ñëpp maasi ci jullit yëpp waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laysa al imaanu bi tamanni ni bi tahalli walakin <laughs> na ma ko waxee huwa ma waqara fi l qalbi wa amal nee imaan gëm yàlla du doon loo xam da nga koy mébét nii rek wala muy looy def ci kaw gi nii te nekkul ci yow day nekk sa xol ba noppi nga jëf lu ko firndeel kon nag fas ci sa xol ne man alxuraan laa fas yéene liggéeyal loolu mooy jéego bu njëkk bi waaye la ca tege nag mooy nga fas yéene di ko liggéeyal nag ci anam ba nga xam ne mooy tax liggéey bi dox loolu itam sëñ bi junj na ko bokk na ci yow mi nga xam ne yaay yore daara alxuraan nga fexe ba am programme bu leer waxuma programme bi ngay tëral ci nii laay jàngale déedéet maanaam tey ku ñëwoon ci daara ji bëgg laa dimbali yan anam lay jaar xam nga tey boo ñëwoon fekk benn suñ daara bu toog nga yor si un million boo xam ne danga nga bëgg a def ci daara ji boo jëlee jox ko waa ji la ba xam këram la ko yóbbu wala dafay eh, xamul nu mu koy def léegi nag bu fekkonte ne moom boo ñëwee fekk yor benn cahier boo xam ne nee na la ñii mooy ñi nga xam ne amuñu ay yére liñ soxlawoo ci yére mi ngi nii ñii mooy ñi amul téere liñ soxlawoo ci téere mi ngi nii daara ji wanag la soxla wanag wi déglu naa début bi nee nañ man naa lii la war a doon ci xaalis am mbaar lañ soxla mbaar mi lii moo koy tabax ci xaalis bu boobaa boo ñëwee dana la leer ne lii boo ko boo ko dugalee fii ak fii lay dugg kon loolu ci seen warugar la ñoom ñu def ko ba ca des mooy ci biir liggéey bi tamit liggéey bu mën di doon lu baax lu nekk fokk mu métti yonent bi sallallahu alayhi bu waxee ne xayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ki gën ci yéen mooy ki xam alquran xamlewaat ko ki gën ci yéen faw euh, euh, mu jaar fu metti doo ko doo ko ko gën ci yéen ndax moom moom nga xam ne moo gën ci ñëpp kenn ku ne gis na fi mu mu jaar ak euh, ngëneel fu ñu koy waxee fu nekk rek lu metti lay doon sëñ sëñ Mouhamadul Fadil daana wax ne mu la baax yi buñ mu am ñu la mu daj kon tamit kiy jàngale dafa war a sonn bu baax a ci li muy def du caageenu moom xam naa loolu sopp suñ daara yi ba ñu mere ma ci waaye bu fekkente ne yow jàngal nga nit ki ba mokkal alxuraan rek gis nga kii ni muy taree tare bi tare na ko ba mu àggal gagu ci amu ci benn kii kon daara ji mi ngi dox déedéet am na keneen ci wet gi koo xamee ni moom jéemuñ ci moom dara jéemuñ ci moom dara borom xel yu neexi rek ñoom lañ topp sonn ci ñoom ñu daal di am résultat ñu di leen wane waaye am na ñeneen ñoo xamee ne ñu ngi ci biir daara ji te ku jéemoon ci ñoom bu mënul lépp it dana am lu ñu man waaye man nga ko te defoo waa ki nga xamee ni nii mooy mooy mooy borom daara ji daa war a sonn ba li man lépp mu def ko bañ a bàyyi dara dafa am ku ma nett li ma suñ mu daawbal dafa dafa ma soon a wax ni yàlla ni ñu koy yaakaare mooy la nga man lépp danga koy def te nee na loo ci bàyyi mu xam ko ndax moo la gën a xam sa bopp moo la sàkk loo ci bàyyi mu xam ko njàngum alxuraan itam dafa doon loo xam ne njàng la nga xam ne ci xelum nit ki ngay liggéey ak itam yar ñaar yëpp ñoo nekk ci biir ndax nee nañ dëgg naa ci sëñ sëñ Modou Mamoun Niang mu ne Serigne Touba boo masa boo ko masa andil ab dongo boo xam ne dafa mokkal alxuraan day wax ne kii seetatuma ci moom dara weesu na tarbiya ndax ku mënta muñ doo mën a mokkal alxuraan ku soxal ci jub doo mën a mokkal alxuraan te loolu moom lañ soxla ci tarbiya kon léegi dañ koy tarqiya nga xam ne bu ngeen seetee ñi mokkal alxuraan ci moom eh, ñu ñu di leen indi ci moom ñaare di leen daan fonk beral leen ay mbir yoo xam ne bokkul ak ni muy doxaleek ñeneen ñi ci des sëñ bi sama waajur bu yàggut nettali na ma ne ma dafa am ñu boroom daaru yebaloon ci Serigne Touba yóbbu fa ay ba ñu demee bi ko sëriñ bi seetee ba noppi daal di ci yéemu loolu daal ne ci nii de nii rek moo baax cerno de moom du yàq nitam kon loolu am na lu ñu ci déggee ci ci wet gi mooy nit mën ngaa yor sa nit ba noppi yàq ko kon tamit nit ki boo yoree nit ki di ko jàngal nga xam ne jàngale moom ngay def ci moom akub yar nga lu ba yooyu yépp lu ci ne ni ko sëñ bi waxee anam yey tax mu mën a am ak jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ci jamono bu nekk nga sonn ci gëstu ko góor góor lu ci baax waa ji sëñ bi fi doon waxtaan démb dafa mel ne wala wala ki ko jiitu dégg naa fi koo xam ne def na benn téere ci ni ñuy yare fi mu ne am na ñoo xam ne loolu wax na ko mu jàll waaye jërul est-ce que euh, ndax danañ jéem a def euh, góorgóorlu ba gis téere bi ak lam cee wax wala yow boo déggul arab sax nga jox ko ku jàng arab ne ko tekkil ma ko wala bunt yi nga xam ne ñoo ñoo ci euh, jëm ci ni ni nga yare yare xale bi bunt yooyu nga génneel ma ko ci wolof sax loolu sax góorgóorlu la kon nag loolu mooy li nga xam ne man moom laa ci bëggoon ak benn xisa boo xam ne damaa dégg ñu ne sëñ bu mag bi bi muy tukki dafa waxoon borom daaru bi mu koy dénk njaboot gi ne ko gone yi bu ñu jagam xama bu ñu jagam bu ñu saalañ waa ñaar yu yaakaar naa ma sa jee tegtaloo ne kon eh, anam yi ñuy jànge war naa mën a daal jagam yaakaar naa mooy mooy tilim tilim ju ju metti saalañ mooy boobu sëq taq te te watuñu ko comme waxoon te bu ñu buun am nañ ci boole bu ñu buun tamit yaakaar bu ñu bun bu ñu jagam bu ñu saalañ muy ñett yoo xam ne am na ñoo xam ne dañ ne loolu mën naa doon base mën naa doon la ñuy sukkandiku ci wàllu tarbiya fexe daal ba xale bi bu mu gëjee lekk lekk bu baax te itam bu mu taq taqaay bu ëpp am na menn menn bokk loolu benn xisa bu xoromu la mu kooku benn xale la boo xam ne man doon naa ko jàngal magam jum bokkal ndey te bokkuñu bàyyi moom ma ko joxoon moom xale bi eh, ci njaal bi moom ma nga juddoo woon Amérique la juddoo woon sax waaye gannaaw bi mu xaw a jaaxal waajuram magam jooju jox ma ko ma ko ci sundaara mu fay jànge gannaaw bi mu jël ko yóbbu bi mu ñibbee ki nga xam ne mooy magam moo may nettali loolu lépp waa ki xam ne mooy magam moo ma nettali loolu yépp nee na nee na gannaaw bi mu ñibbee bi mu ñibbee xam naa nag man suñ daara tuuti la fi yàggu fa daal am na fu mu njëkk a jaar gannaaw bi ñu indi ko ci suñ daara gannaaw bi mu jëlee ko fa yóbbaat ko jeneen daara gannaaw mu yóbbu ko ci yaayam mu ñibbi léegi ba mu ñibbee ci yaayam nag benn bis magam jooju dem fa di laaj benn rakkam bu jigéen ne ko li ma li ma la bëgg laaj mooy diw mi loo seetlu ci moom bi mu ñibbisee léegi bi mu ñibbisee léegi maanaam lan nga seetlu ci moom ci ay jikko yu nekk ci moom yoo xam ne nekkul woon ci moom bu njëkk mu ne ko seetlu naa ci moom ñaari yëf xale bu jigéen bu ndaw sax moo moo koy wax ne ko seetlu naa ci moom ñaari benn bi mooy gis naa ne li muy lekk dafa gën a bari maanaam bu njëkk li mu daan lekk léegi li muy lekk ëpp moo gën a bari ba ca des gis naa ne léegi day saaga te daawul saaga kon ñaar yooyu ay ay résultats la yoo xam ne mi ngi ko jëlee ci daara kon ki nga xam ne mooy daara ji na xam ne am na responsabilité ci li muy def ci nit ki am na jeexit yu muy am ëllëg bu fekkente ne da koy xiifal benn xiif boo xam ne moo tax bu gisee lekk gi di ci xir xir gu ëpp bàyyee na ko xir googu mu yóbbaale ko muy jikko bu ñaaw bu fekkente ne dañuy saagante ci biir daara ji te loolu lijjantiwu ko ba mu tàmmee ca saaga ëllëg fu mu dem di saaga bàyyee na ko jikko bu ñaaw boobu mu yóbbaale ko kon loolu tamit gis naa ne euh, ci wàllu yar ci anam yi nga xam ne moom la ñuy jaar ba am mm, qualité euh, ba nga xam ne moom lañ ci bëgg loolu jàngalekat yi war nañ koy bàyyi xel bu baax lii sëñ bi wax ma di ko firndeelee euh, benn mbir boo xam ne man tamit dama ko dund ci sama daara muy lu mat a mënees na cee jàngate lu bari dafa am genn kilifa goo xam ne kilifa àddina la gu nekkoon fii ci dëkk bi benn bis mu wax ma ne ma dama bëggoon sa daara ji boo nangoo ñu tabaxal la ko ñu defaral la ko te léegi gone yi bu ñuy jàng ñuy toog ci kaw xam naa boobu dafa mel ne daara moderne yi ñuy wax nii booba booba lañ ko sémbu te te ñëwagul woon booba noonu la ma ko waxe woon dafa ma ne boo nangoo mënees na laa defaral sa daara te gone yi bu ñuy jàng ñu toog ci kaw ma ne ko nag loolu mënuma cee tontu. danga may bàyyi ma xalaat ci doog la ci mën a tontu mu ne ma kon xalaat ci gannaaw bi ma ñibbisee ma dem ci sëñ bi mi nga xam ne moom yi def suñ daara wax ko ko leeral ko li nga xam ne moom la ma koo ko wax sëñ bi ne ma loolu de man yaakaar naa ne dara nekku ci toog gi ci kaw ndax mag ñi damaa jàpp ne bi ñu toog ci suuf booba dañoo amul woon luñ toog rek dañoo amul woon toog yu ñuy toog loolu gisin la ndax loolu gis-gisam la ci ci anam boobu xaj na mm, mm, ni ko sëñ bi waxee ci biir waxtaanam jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo daal du jaage ne moom mooy li waral mbir mi ay jaarukaay la yoo xam ne dañ dañ dañ ko doon jëfandikoo ak yoo xam ne jamono rek moo ko indi kon maa ngi yem foofu rek di rafetlu waxtaan bi baax a baax di ñaanal sëñ borom dëgëral bu baax te yàlla may nu dégg ak topp nangu lu suñu koor nangu suñu jàmm yàlla yëpp faj suñu yaay ju àddina mel na ni li sëñ bi doon waxtaane lépp tënk nga ko ci dégg goo xam ne dëgg na ko kon ginnaaw waxtu bi dañuy bëgg a dab dañuy fàttali mbokk yi ni suba insha allahu taala sëriñ alxaaji Mbàkke moo ñu war a defal fii waxtaan suba ci yéeme goo xam ne sëriñ bi yéeme na ko sëriñ bu mag bi maanaam waxtaane ci sëriñ bu mag bi ak yéemeem loolu la ñu war a waxtaane suba insha allahu taala kon bu fekkee waxtu bi may bu ko mayoon rek am na yeneen yoo xam ne waroon nañ cee def yenn taxalix waaye nag comme waxtu bi dañoo dab dañuy bàyyi sëñ bi mu dem ci laaj yi rek ñu jox Oustaz Ahmadou Mbow mu def laaj yi ci wala Baye Dame Diakhaté ba tey mu continuer ci laaj yi. laaj yu Mbow. mu hmm? hmm? ne laaj yu Mbow moo ko. waaw yow da ngay tax waaw loolu la programme bi ni mu tëddee bu fekkee gudd na rek sëriñ Dame Diakhaté mu gàttan tuuti rek ci ak moom ginnaaw jàngalekatu alxuraan la mu am mu indi tuuti mu andil ñu tuuti ci. jàngale alxuraan daal ci jamono yi ñu toll nii ak gis-gis ak li mu doon dëggee waxtaan suñu bëgg yooyu auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani yi ñoo ngi leen di nuyu leen siyaare bu baax a baax ah, léegi mu mel ni que daanaka li war na wax lépp mbokk yi jiitu wax nañ ko ndax sëñ bi doon def conférence bi maanaam point yi nga xam ne moo ci ëppoon solo sëñ bi doon def conférence bi wax na ko ndax bàyyiwul dara war-war yi nga xam ne moo dox diggante sëriñ daara bi tudd na ko war-war bi nga xam ne moo war waajur yi tudd na ko. li nga xam ni moo war kilifay diina yi tudd na ko li nga xamante ni moo war état bi tamit tudd na ko kon mu mel ni alxuraan moom dëgg la jafe-jafe nu cee ñàkk ndax moo ko sos ndax alxuraan ci boppam mooy reenub lislaam te lislaam ci boppam mu musta deñ di am coono kon képp koo xamante ni da bëgg a suuxal reen boobu kay bu nga séentu coono waaye coono boobu tamit nag kay bu nga séentoo loo ko muñee mu mel ni li ci am solo daal mooy jafe-jafe yi moom muskila yu rëy yi nga xay moo moo moo ci am li nga xamante ne moo koy moo koy soppi daal gis naa ne mooy résultat rek toujours daara yi de daara ji daal bu fekkee ne mi nga am résultat euh, noon bi nga xam ne dafa jóg ngir daaneel ko euh, du am fa mën a teg tànkam ndax euh, comme ni koy waxee dafa mel ni daara yi am na ci loo xamante ne ci sëriñ daar yi seen bopp la ndax su fekkee ne dafa am koo xamante ne dafa am jafe-jafe rek dugg ci daara kooku moo ci indi kii waaye ki nga xam ne cosaanam nga xamante ne moom faw moom bu ko ñëpp defee mu def ko bu ko ñëpp bàyyi mu bàyyi ko kooku li ko yàqu du bàyyi ko ci moom kon daal gis naa ne ñuy def ay waxtaan yu baax di sottente xalaat comme ni ko bokk yi fi jiite waxee rek mooy mooy kii bi tey daara yi ci seen bopp it ñuy fexe ba am résultat yu baax rek ñu fi génne ñu toll nañu doon roy roy waay seen kem kattan Euh, su fekkee ni def nañ ko ndax baaxal moom yàlla ci yàlla la nekk waaye toujours nañu am yéene ju rafet rek ak di dañ kumpa ci roq yu bari comme ni ko sëñ xaadim mi waxee ndax fi ne euh, saaga wu mu wax nii fi ne lu day lu xeeb loo xamante ne léeg ñu di ko xeeb fekk xale yi wax rek nga ne ah xale yi dañuy coow rek ah kay da ngaa war di seet li ñuy wax ba xam lu lu dul noonu la li nga ci war a dindi nga di ko dindi ba tey xër googu it da ciy am ndax <laughs> xëy na maanaam ne nekkin ba mën na koo jur maanaam ñàkk contrôle tamit mën na ko jur kon daal daanaka jarul ma ciy guddal ndax liñ ci war a wax yépp wax nañ ko wax dëgg yàlla maa ngi jégalu bu baax a baax di rafetlu tamit waxtaan yi bu baax a baax. Euh, jërëjëf Serigne Dame Diakhaté sa seetlu bi am na solo lool ci loolu ñu doon waxtaan kon ginnaaw waxtu wi des na ñu bàyyi Serigne Diirilo moom tam mu am ay seetlu yu mu def ci waxtaan yi doon kon suba mbokk billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain yi ñoo ngi leen di nuyu di sant Serigne Cheikhouna Mbacké mi doon defar waxtaan wi ñoo ko koy njëkk gis tey waaye yàgg nañoo topp ay mbindam ci majalatul ashar wala risalatul ashar boobu waaye li ñu daa gis mu di ko bind rek moom lañ gis mu andi ko fii ñoo ngi koy sant bu baax di ñaan yàlla dëgëral ko bàyyee ko xam-xam tey nag dafa ñëwoon ci waxtaanu alxuraan mu mel ne waxtaan yi ñu fi daa def yëpp yitteel na waaye bii moo ci gën a yitteel am na mbokk may ko léegi mu naan ma man de gannaaw tey moom yéen sëñ daara yi la ñuy waxtaanal moom moo tax faru <laughs> ma ñëw kon tey sëñ bi ci ñun la nekkoon ñu di ko sant baax andil nañu ay xulul maanaam ay solution yu bare bari alxuraan moom day téere boo xam ne ni boroom dafa am jikko joo xam ne nii daf koy tere nit ñi muy alman waaye moom daf koy da da moom moom rek moo ko jagoo ndax jikko ju joo xam ne nii nit ku koy defit danga ngaa gàtt xel waaye waroo koo def ndax moom rek moo man moo tax mu naan laqad damanna la ala al mu'minina isba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi kon loolu day xéewal goo xam ne nii suñu borom moo ko jagleel jullit yi sëriñ bi nag andil ñu daare alxuraan ne ma ngi composé woo ci ñetti mbir muy ab sëriñ daara ak ñaari waajur yi ak ndongo biy jàng ñoom ñett ñooñu nag ku ne dafa am ay responsabilités yoo xam daf ko war a taxawee waaye li indi jafe-jafe li ci gën a bëree bëri mooy mooy ñenn kenn ci kenn ci ñooñ ñett ñooñu day am kuñ koo ci xam ne du taxawe ay responsabilités bu ko defee loolu mooy indi ay jafe-jafe waaye bu fekkoon ne kenn ku nekk la nga war a taxawee da nga ko taxawee loola dina dina dina jàppandil mbir bi ndax bu dee sëñ daara bi moom li ñu gën a sàkku ci moom mooy muy jàngal xale bi ak di ko yar waajur yi defe naa moom ku ne xam na ne waajur moo war a dundal moo war a toppatoo ay waa ay doomam li ñuy lekk ak la ñuy sol lépp lu ci bare bari nag ñoo xam bu ñu yóbbu seen ca daara ja rek pare nañ ca am na ñoo xam bañ ko fay yóbboot yóbbuwuñ ko ngir jàng man gis naa mel mbokk ci at yi ci gannaaw xale bi dañ koy tere football mu bañ. ñi di ko tere football muy bañ ba dam ñu faj ko ba mu wér ñu yóbbu ko ca daara ja kon ko xay xay na yóbbuwuñ ko ngir bëgg mu jàng xay na lañ ko doon sant su ko defoon nañ ko duñ ko yóbbu ca daara ja bale ba tey loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xamee ne dina gaar seen daara yi ah, man yoroon naa benn xale boo xam dama ko doon jàngal yor naa ko ñetti at ca xale bi Touba la dëkk ma di ko jàngal ci daara musi gi musuma gis baayam musuma gis yaayam nee nañ ma it maa mos na faa jaar waaye jotuma ko a gis nga xam ne loolu day yëf yoo xam ne ni dañuy joxe xale yi ba noppi bàyyi seeni responsabilité ci lenn ci waajur yi waaye loolu lépp nag lu ci bare bari dina am saafara ndax sëñ xaadim mi sama xarit dama koy wax damay waxtaan ak moom lu bari ne ko man de gis naa ne ñetti daara yi am ci Sénégal muy daara ji nga xamee ne da ngay samp sa daara ne damay fayu di jàngale ak daara ji nga xamee ne da nga koy yore noroon cosaan di bañ a fayu di jàngale rek ngir yàlla tax kese ak ki nga xamee ne day yelwaan lu ba tey ñett daara yooyu laa xam waaye defe naa ji ji ñu dul fayu daal moo gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu da ne woon ñam wi ma gën a sib daal mooy ñam ñam woo xam ne nii ñamu céet woo xam dañ caa woo ña am woo ca defe naa senegal képp ku fi samp daara ne damay fayu ñetti junni wala ñeent defe naa am na ñoo woo bàyyi ña ca des ba tax na gis naa daara yoo xam ne ñi nga xamee ne dañ koy dañ koy delloo ca ci sànne dañ koy yor noonu rek ngir yàlla day gis naa ne dinañ am ay jafe-jafe ci njëlbeen waaye gis naa ci daara yu bëree bëri yoo xam ne nii ba ci man daara ja ma doon jàngi nii gis naa ne ña leen ña leen ña ëppal njariñ daara ja rek du woon parents yi xale ya ñeneen lay doon suñ boroom suñu agence yi moo doon imaam Tubaabel daa wax ne xale yi su ngeen leen yoree ngir yàlla suñ borom dina leen tàggatal ñeneen ñoo xam dañuy ñëw jàpp ci ngir yàlla xam naa limu daara yu bëree bëri yoo xam ne nii ñay doxal daara ja du waajuri xale ya ñeneen la ñoo xam seen boroom moo leen fay indi ñu def ñuy jàpp ca daara ja ca donte la sax seeni doom nekku fa ba lool di mbir mu am solo ndax am na ñoo xam ne ni tey jii ñaari téeméer mas naa dégg El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi di ci def benn émission genn góor téléphoné ko ne ko jàngal naa nit ba mu mokkal alxuraan waaye juróom ñaar téeméer la ma mas a jox beneen sëñ daara ne ko man de jàngal naa nit ba mu mokkal alxuraan waaye maa doon fop di jox jàngal naa nit ba mu mokkal te waajuram ñaari téeméer la ma mas a jox benn sëñ daara ne ko man de bi mu noppee ci wax jooju mu benn sëñ daara ma dégg mu wax mu ne moom mas naa jàngal nit ba mu mokkal ca moom moo doon fop di jox waajuru xale bi ba lieu que waajuru xale bi di ko jox ba tax na loolu xay na gisin wu sori la waaye ba léegi loolu mu ngi am ba tax na daal kon loolu dafa nekk tomb yoo xam ne ni euh, sëñ bi ni mu ko leeral am na solo lool ku nekk ci ñett ñooñu bu ko ne taxawee ca la mu war a taxawee rek mbir mi dina jàppandi lool bokk na ci muskila bi nga xamee ne mooy problème wu xale yi mooy xale yi dañu leen di bàyyi rek ñu mel melokaan woo xam ne nii am na ñoo xam ne bu ñu gisee doom mel noonu rek duñ ci xalaata jóg dugal seeni doom ca loola li sëñ bi waxoon la maanaam taqaay beeg noonu ñuy mel ak ni ko sëñ xaarim doon waxee leen loolu xëy na tolluwaay la woon maag sëñ Modou Kara mii daara ja ñu nekkoon moom loola bari woon na fa lool waaye loola ku ñu fa ñëwoon jëlee ñu fa ne ñu ngeen a taq da ngeen a da ngeen a mar da ngeen a kii jëlee ñu fa ba lañ doon wut amuñu ko faat loola moom suñu lor lay doon ndax jar na ko dëgg la waaye nag su fekkee ne yaa ngi ci dëkk boo xam ne xale mën naa ñàkk a mën naa ñàkk a xiif da ngaa a fexe ba du tilim du xiif waaye ñun suñu daal sëñ Modou Kara xam na ne bis bu set kër gi lu lu lu lu taal lu taal añ du fanaan ci kër gi bis bu set ca ci situation yi ca lañ nekk ba lañ fa doon wuti ko fa kon ku ñëwoon nañu da ngeen a xiif da ngeen a mar jëlee ñu fa dañuy lor ndax jar na ko nga toog fa mel nekk ci situation yi ba am solo la tax a jóg waaye nag su fekkee ne yow fii nga nekk ndox maa ngi nii waaye dongay bu donga bu ñëwoon di la nuyu sax dañ may nett li sëñ Ibrahima dafa ànd ak beneen sëriñ jóge sànc bay dox di ñëw tas tase ay xale xale yi di leen nuyoo sëñ bi bi ci leen ne leen man de nuyoo moom yenn saa yi am na xale yam bu ñu dajee yow ci mbedd bëgg laa nuyu daanaka day day waar loolu nag war nañ cee taxaw comme ni ko sëñ bi wax dañ cee a taxaw mu deñ ndax yow neen nii rek laay jàngalee ku indi sama doom ma jàngal ku indi ja war ngaa fexe rek ba nga xamee ki nga xamee ne doomam da koy gis bu gisee daara ji nekk ci situation yu rafet rafet mu indi ci doomam kooka da ko war a convaincre waaye na wuroo ni man damay dox rek na na maam ya doon doxale boo tey sëñ bi jox nañ ci ay ah, xalaat maanaam loo xam ne xale bi yan saa yi toor bi ci ci ci ci ñun sëñ ci ñun sëñ lay doon boobaat ah loolu alxuraan da ciy indi misaal maanaam xale bi yenn saa yi mu tooñ dañ ko war a jéggal ndax yonente yàlla Muusaa ba mu àndee Xudar ba mu juumee yoon wu njëkk da koo baalo mu baal ko mu juumaat mu baalo ko mu baal ko waaye ba ca ñetteel ba nag da koo daal di kii waaye xale yi yenn saa yi dañuy def dara rek ñëw nga daal di duma loola lu lu doy waar la ak it am na ci lu lu mat a bàyyi xel daal bokk na ceet loolu mu wax maanaam sëñ daara yi am na ci ñoo xam ne dañ doon samp daara ngir bëgg jàngale dañuy wër da ngay sëñ daara boo xam day commerce mu yàqu mu dem bay mu yàqu lu ne mu def ko mu yàqu mu daal di ñëw toog samp daara ah kooku sëñ bu ay mbiram doxoon da samp daara ah bokkul ak oustaz Moustapha mi nga xam ne moom dafa am ay ay ay bàyyi ko bañ a ba bañ a tukki toog di jàngale. waaye nag sëñ bi yow fu ne li ñuy wax système bawal bawal fu ne mbëkk nga fa sa bopp rek mu duxut nga ñëw doog a samp sa daara toog sëñ bi yow doof sëñ daara loolu nag sëñ bi euh, ña ngi la ci sant bu baax xam naa sëñ daara ña ngi koy bàyyi xel ndax euh, ña ngi dajoo léegi léegi ku nekk tuugul sa daara rek ña ngi dajaloo am nañ fii boo xam ne ma ngi aju ci rabita bi loolu yëpp ñoo ngi koy bàyyi xel waaye nag comme dañuy doog a ngeen ñaanal ñu bu baax a baax rek ci rabita boobu xam ne lu ci bari bari ñoo ngi koy bàyyi xel xëy na suñu imkaaniyaat moo bëriwut jot geet bëriwut waaye nag yooyu yëpp ñoo xel xam naa ngir uh, ngir bañ a guddal rek ak ca waxtu waa ngi bi dem damay uh, jox uh, sëñ Modou Kara pour mu jox sëñ bi waa yore wàllu laaj yi xam naa bi ma ciy dolli rek mooy li sëñ bi doon wax ci yàq yi. maanaam yàq yi bari na ci loo xam ne société bi moom mooy yàq lu bari bari ci lu ñu doon defar waaye responsabilité yooyu ma ku nekk daf ci am benn maanaam bu fekkee ne maanaam kenn ku nekk taxaw taxawutee yam taxawet société bi ci boppam maanaam kenn ku nekk ci ñun rek dafa war a jàpp ne sëñ daara bi yow la fi nekkal nday daara yi góorgóorlu bu baax a baax ndax nday daara ni ma ko waxoon ci gannaaw dadaa daa jàppale nit bàyyi daara di am xam nga xale bi nga woo ko ba mu ñëw sa néeg nga gis ko xale bi xëy na góorgóorlu ci njàng nga woo ko ba mu ñëw nga faxat bopp bi toog waxtaan ak moom ne ko yow de nangam nangam man wax naa ko bu yàggu nee naa leen man de daara ja ma nekkoon toog naa fa ba keroog ba ñu ma fay jëlee dama na tolloon na tey jamono na seen soxna sax moo ma daawoo ba ma ñëw na nga góorgóorlu na ngeen góorgóorlu baax a baax bu leen defe ne seeni waajur dañoo bëggul seen xëy dañ leen sànni fii dañ leen am lu leen bëggal rek dañu naab ba ñu continuer ca loola nga xam ne ca loola lañ continuer ba nga xamee ne ñun toog nañ ba ba la ñu fa yóbbu woon wax dëgg yàlla am nañ ko fa ca it gannaaw yàlla soxna soosu kon may wax ne sëñ daara yi ñeen ñi dëkk ak ñoom na ngeen xam ne sëñ daara bi mu woo xale bi di ko digal yow mi dëkk ak moom nga woo xale bi di ko di ko digal mën naa gën a def taasir ci yow moom sëñ daara mu di ko digal ndax boo ko di ko digal mën naa defe ne yow sëñ daara bi sa intérêt nga yox waaye yow mi nga xam ne yaa dëkk ak yaa dëkk euh, ndongo bi ca doo ba juram dëkkandoom rek nga boo ko woo ba sa néeg nga waxtaan ak moom nit ki moom lu mu lu lu mu gàtt bu xel ki ko woo ba ci néegam ca du mbokkam du baayam du dara lu ne bu ko dee wax dina xam ne su fekkee ne àgg na ci ci ci sin sinu sinu tamis dina xam ne kii li koy wax njariñul boppam rek la kon daal maa ngi woo ñëpp ñi nga xam duñu ay sëñ daara ñu xam ne tool bi moom dafa yaatu wet gu nekk nit mën na caa baye asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Jiri Lo ci wax ju am solo nga xam ne wax nga ko kon rek comme waxtu mi ngi ñu dab incha allah taala dañuy jox Oustaz Ahmadou Mbow mu ñëw laaj yi nga xam ne moo aju woon ci eh, thème bi sëñ bi doon waxtaane kon Oustaz Ahmadou Mbow bismillah kon suba ñu ngi leen di fàttali rek ne sëriñ Alhaji Mbacke moo fi war a def waxtaan suba waxtaan wi nag mi ngi jëm ci yéeme ak sëriñ Touba maanaam yéeme gu sëriñ bi yéeme loolu incha allah gëstu boobu la ñu war a indi suba incha allah taala أعوذ بالله bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara ci weeru koor wu tëdd wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku ko defal nga am ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp sëriñ Seexuna ci turu alwafa bi xuquqil iman ñi ngi lay sant bu baax ci jàppandal gi nga ñu jàppandalal waxtaan wi nga xamante ni noo ngi ko doon sàkku te nga defal nu ci lu kawee kawe kawe sunu njort ci liñ ci doon séentu kon ñi ngi ñaan yàlla mu guddal saw fan wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel waxtaan wi nag mbokk yi rafetlu nañ ko bu baax waaye ñuy fàttali bu baax ni suba sëriñ Alaaji Mbàkke mooy waxtaan ak ñun fii ci kemaan gi nga xamante ni ki yéemeeg sëriñ Touba ni sëriñ tubaa doone nit ku yéemu maanaam yéemeeg sëriñ Touba ci la ñuy waxtaan suba Serigne Alaaji Mbàkke mi defar téere yi nga xamante ni waxi sëriñ bi yu baree bare bare mi ngi ci moom la ñuy dalal fii suba kon mbokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax Serigne bi waxtaan wi nit ñi bàyyi nañ ko xel bu baax dégg nañ ko bu baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo mi ngi lay laaj mu ni ñàkk gi nga xamante ni moom la jàngalekat yi alxuraan yi di jànkoonteel nee na wan yoon moo gën a gaaw ngir saafara loolu mooy laajam bu njëkk ñàkk ñàkk gi de waxum <laughs> ñàkk lu tudd sax xam naa ne liñ tàmbale woon mooy kuy ubbi daara yaakaar naa ubbi woo ko ngir am xaalis du jàngale alxuraan rek waaye jàngale lu man doon rek dayam ñoo kuy jàngale moom ku def njàngale muy liggéeyam mooy ne moom wutut xaalis ki jàngale alxuraan lim soxla rek mooy luy tax liggéeyam mën a sotti ci anam ku rafet loolu nag niñ ko waxee woon rek ginnaaw daa féete nit ñi fu ñu waroon xawal seen bopp te mënuñ ko mu féete leen fa nit ñi itam war nañ koo féete moom it ci ay soxlaam yi mënta ñàkk loolu la rek loolu nag ni muy amee mooy benn nii nga xam ne ñi fa indi seen njaboot kese ñoo ci jàpp wala ñu fexe ba mu doon yëfi mbooloo mi ni ma ko waxeele jàpp naa ne euh, jamono ji ak jamono ji ci kanam jàpp naa ne li tax njàngum njànglem alquran mën a dox mooy ñu def ko mbirum ñëpp te bañ a bàyyi kenn ku nekk ak daaraam ak ñam ko séqal rek loolu nag ak nos lay laaj waaye li am solo mooy yaakaar naa ne sëriñ daara lim soxla du du du du du am xaalis waaye lim soxla rek mooy soxlaam yi munta ñàkk ba mu mën a def liggéeyam ni mu ko war a defee soxla yooye di faju te yooya ñi mu séqal daara ji kenn ku ne bu ci defee waru garam mu war a mën a dox loolu la jàpp jërëjëf sëriñ bi kon mbokk moomu laaj boobu leer na ci moom bu baax a baax a baax mbokk mi nag nee na ginnaaw bi mu la nuyoo rafet lu waxtaan wi lool sant la gërëm la nee day gis ni jàngalekatu alxuraan bi moom ma ngay góor lu di yor këram di yor ay njabootam jëmbul sax mu yor ñenn ci ay jege ñaaleem boole koog yor daara ji di ci jàngale waaye nee na day gis ni parents d'élèves yi duñ ko fey ku ci taseeg moom ci mbedd mi daal da nga ko naan man daal sax pay uma ko yàlla rek la mën a fay léegi loolu mu ban xalaat nga ko ciy jox ndax moom it fayu na leen ndax ndax fayu na leen koo fayuwut tam nag euh, bul séntu mu fay la boo ko fayoo nag boo ko fayu séntu mu fay la waaye man naa am woo ko bu ko defee kon boobaa xel mu rafetam ak kii moo fay des li am solo daal mooy ki nga xam ne moom jëlal na boppam engagement di jàngale te laajut dara ah kooku li li li sëñ Xaadim ma ko waxoon la kenn loola moo fay sës mooy xëy na bu bu bu bu dëggalee dëgg dëgg dëgg dëgg tàmbali mu naqaree itam mu gi mën naa wëlbatiku ba lépp jàppandi bu bokkee ca ñooñu moom na wéy rek waaye bu fekkee nag àggut foofa kon moom na wax ak nit ñi lu leer ne daal ku fi doomam li yëg li yëg li lii da koy war ku munta war la loola moo xam ne kon day seeti fu mu yóbbu doomam feneen waaye boo fayuwut nag ku la joxut itam war a wax dara boo dee fayu nag yowee seet nooy def ba jot ci li ngay fayu waaye daal kiy jàngalu moom moo xam fayu nañ ko wala fayuwuñ ko moom war naa xam yilla li ñu wax yilla war na koo xam mooy war naa xam àqi kiy jàngale xam ne moom itam am na soxla am na yitte ne ñëpp kon lu mu ko mën a jàppale rek war na koo jàppale donte laaju ko sax. jërëjëf sëriñ bi mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la sante bu baax a baax. mu ni jafe-jafe yi nga xamante ni sëriñ daara yi ñi ngi koy am la bëggoon a laaj daal lu ko waral ndax nee na dafa gis ni jàngalekat yu jëkk ya ñu am jafe-jafe yu mel ni yii ñuy am léegi. waaw ah, na jafe-jafe du doon yenn du doon yenn ndax jamono yi du yenn jamono moo soppiku ni ñu ko waxee léegi bu njëkk dund gi ak kaw ci kaw gi lañ gënoon a nekk xam nañ ne kaw gi seeni soxla bareewul noonu. bëriwul noonu dañuy bayal seen bopp dundal seen bopp soxla yi bëriwul noonu waaye léegi nag soxla yi daa bari soxla yi nga xam ne nit ki mënu koo defal boppam dafa bari te boobaa bu baree nag te nosuñ ko nos guy tax ki yor daara ji di mën a amee lu muy faje soxla yooyu moo tax jafe-jafe di bari waaye euh, du ci xëy na ci ci jamono ji la jamono ji ni mu soppi ko ba soxla yi gën a bari soxla yi nga xam nit ki mënu koo fajal boppam dafa gën a bari soxla yi nit ki daan am ba muy ne ca kaw gi euh, loolu nag bu fekkee nosuñ nos guy tax ba sëriñ daara bi soxlaam yi mu ta di faju mooy tax jafe-jafe di a bari waaye loolu la rek waaye anam yi waxoon buñ ci jaaree xëy na mu mën a faju mooy ñu def ko mbirum ñëpp ak nos lay laaj goo xam ne jàpp naa ne ci sëriñ daara la war a tàmbulee ñoom ñoo war a tëral aw yoon jéem cee yee ñi ci des ñi ci ñi ko seqal te mooy ñoo ñu waxoon ñëpp ñu waxtaanteeg ñoom ba kenn ku ne taxaw fa mu war a taxaw. jërëjëf sëriñ bi mbokk mi itam nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ba noppi ziare la muy laaj nan lan mën a jànkoonteeg maanaam nan lan mën a jaamaarloog noonu lislaam yi nga xamante ni ñoom daal seen i xëy seeni ngont mooy tëj daara yi ak tuumaal seen daara yi ak tëj seen daara yi ci kaso yi ak lu xew rek ñu ni seen daara moom nan lan mën a fexe ba mucc ci ñooñu. xam ni bu seen daara dóoree xale ñu ni dóor na wala gaañ na jàpp tëj ak yu deme noonu. xëy na li ñu kii rek man euh, du ma gaaw a tudd nit noonu lislaam wala du ma ko gaaw a def ndax euh, ñu bari ñi niy tuddee noonu lislaam ay jullit lañ moo tax du ma gaaw a mën a wax ne noonu lislaam lañ li mu mën a wax rek mooy ni ma ko waxee woon léegi euh, njaboot gi dañ ko séq ak ñeneen mooy dangaa yor ay gone di leen jàngal. waaye nag danga nga ko séq ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne am nañ ci réew mi ab cër boo xam ne tax nañ ñu seen yoon nekk ci ñoo ñu seen yoon nekk nag buñ demee ba wax ca da ngay déglu la ñuy wax ba xam mooy li ma wax ne nañuy xool suñ doxinu bopp lu ci jara jubante ñu jubanti ko bu fekkoo ne dëgg-dëgg am na ci ñu lay xeex bu fekkee am na dëgg-dëgg wóoruma waaye bu fekkee am na dëgg-dëgg ku lay xeex doo ko may bunt ku lay xeex doo ko may bunt bokk na ci may bunt nag ngay def lu mën a jog gi ba xeex la waaye am na anam yu ñuy wax mu ne ci daara yi bu ci amutoon du ñu am bunt boobu du ñu bunt boobu bu fekkoon yenn anam yi amu ci genn tumuraanke gi dóor yi dóor yi bay gaañ ay jéng ak yu mel noonu bu fekkoon ne amutoon ci daara yi kun jàpp ne day xeex daar du bunt bu mu jaar ba xeex kon mooy boo gëmee ne sax ku lay xeex la bu ko may bunt man nag àggaguma ci jàpp ne ay nooni lislaam lañ dama jàpp ne ñun seqal njaboot gi lañ ñu am ci baat ñoom itam buñ te waxee seen wax nag moo xam dañoo ñàkk xam dëgg-dëgg nam demee loolu lépp mën naa am waaye suñu warugar la ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi ñun sëriñ daara yi ñu ñuy xool suñ suñ suñ suñ defi di ko jéem a gën a rafetal di yee ñi ci des itam di leen leeralal li ñuy def bañ xam ne njaboot gi ñoo ko seq ñoo ci bokk yéene waaye daal duma jàpp ne ku wuteeg man xalaat rek day xeex lislaam wala day xeex diine